ashar ba'da al-mi'atayn wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man anfaqa zawjayni fi sabilillahi nuudiya min abwaabil janna yaa abdallahi haaza xayr faman kaana min ahli salaati du'iya min baabi salaati waman kaana min ahli ljihaadi duciya min baabi ljihaad waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi rayyaan waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqa qaala abu bakrin radiyallahu anhu bi abii anta wa ummii yaa rasuulallah maa calaa man duciya min tilka al-abwaabi min daruura fahal yudcaa axadun min tilka al-abwaabi kullihaa qaala nacam wa arjuu an takuuna minhum muttafaqun calayhi kon al-imaam al-xaafiz an-nawawi rahimahullaah muy ñëwaata ak ñun ci hadith euh, yi nga xam ne euh, moom la ñu nekk di wax ci euh, sayu chapitre bi deux cent dix set ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadith jeexaloon nañ masalaay hadith bu njëkk bi mu doon xadis mille deux cent quinze mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala allah azza wa jalla kullu amali ibni aadama lahu illa as-siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bihi walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ko gisoon masala yi nga xamante ne surtout bu ñu mujj woon ci jotaay bi ñu génn eh, muy masala boo xam ne bu yaatu la waaw euh, waxoon nañ la li nga xam ne ci wàllu dalil moo gën a dëgër waaye ci wàllu ihtiyaat ndax loolu dafa am que bu dee dalil lii de moo gën a dëgër waaye ci wàllu sàmm ah suuraale loo xamante ni mën na dab nit ki waaw tekkiwul ne dalil ça veut dire que bi ki ñi am dalil bu baax ñoom amuñu ihtiyaat àndaalewul ci dalil bi mais comme que ñëpp yëpp yemuñu boo ko jooyalee noonu rek ah la imaam al arabi yi doon wax naan <laughs> boo jàllee frontière nag <laughs> bul ŋàññi sariya bi da nga ŋàññi sa an nafsal ammaara bi suu <laughs> ah loolu lépp nag ngir fenqal ko nit ki moo tax eh, yeneen avis yi doon wax naan nit ki bu dee xam na ci boppam maîtriser boppam loolu na ci bàyyi xel <clears throat> waxoon naa la nag li gën a dëgër nag wax dëgg yàlla mooy wax bi nga xam ne dañ ne dañ lool lu ñu mën a nekk la fóon ngir ci woor ak jonjoo yooyu yëpp <coughs> lu mën a nekk la te yeneen timare saa saa moo ko leeral ñële nag <coughs> defoon nañ ñenn ñi tàqali diggante cheikh ab ku mage ak ab jeune <coughs> loolu sax am na xadis buñ ciy du mais xadis boobu lay sa bi dëgër voilà loolu euh, lay sa bi dëgër xadiis yooyu yëpp daal dugul dëgër ndax ñoom boobu imaam Ahmad moo solo par exemple boobu ak al imaam at-Tabarani ci Mu'jamul Kabir jëla ko ta Abdallah ibn Amr mu ne dañu ne woon ci yonent bi alayhi benn jeune ñëw ne yaa da yonent bi alayhi salaatu salaam uqabbilu waaye yonent saa salaam est-ce naa fóon fekk damaa woor fóon sama soxna fekk damaa woor yonent saa ne ko laa déedéet <laughs> nee na bi tooge noonu rek fa jaa shaykhun ab mag jóge mu ne yeneen saa saa laaj ko même laaj uqabbilu wa ana saa'im mu ne ko naam mu ne ko ndax man naa fóon fekk damaa war mu ne ko waaw ah Seydina Abdallah na ñu jaaxle fa nadara ba'duna ila ba'd leen ci ñun ne woon xoolante xam naa li tax ngeen xoolante nii inna ash-shaykha yamliku nafsa waaw ah mag bi parce que moom dafa maîtriser na désir maîtriser na boppam waaye xalis boobu lay sa biir voilà xadis la boo xam ne ci imaam Ibn Lahi'a la jaar euh, gis ne yi ko gën a wér daay romb loolu laysa bi dëgër <coughs> euh, am na tamit ñoo xam ne ngir xadisu imam Muslim mi la doon wax ne la Umar ibn Abi Salama mi ñëwoon laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yonent salaatu salaam euh, est-ce que mën naa fóon fekk damaa woor mu ne ko laajal kii di ko wax yaayam <coughs> loolu ku mel ni euh, al imaam Waliyuddin al Iraqi rahimahullah moom dafa foog ne kooku du Umar ibn Abi Salama xam nga ci bii weesu ñu la doon wax hadis boobu te imaam al-Hafiz ci boppam dane dane Umar ibn Abi Salama euh, doomu yaay Ummu Salama bi la <laughs> moom nag dafa jàpp ne euh, Amr ibn Umar ibn Abi Salama moom mooy al-Himyari <laughs> comme ni nga xam ne Euh, riwaay imaam al-Bayhaqi bi dane moom la du ibn Abi Salama kon manuñ ci jële ne ndaw man naa euh, man man permettre nañ ko kee mag la woon waaye loolu ak njuumte gu rëy rëy la kooku moo euh, doomu yaay Ummu Salama bi la comme ne ko bo al imaam Abul Hajjaj al-Mizzi leerale ci Tuhfatul Ashraf na ko doon borom Fath comme niñ la ko wax léegi bii ñu génn mu leeral ne kooku ibn Ummu Salama la doomu yaay Ummu Salama la voilà di rab yi bu yonent bi alayhi salaam kon loolu la ñoom ñoo euh, euh, euh, moom al imaam waliyuddin moom ci woppam moo juum ne imaam al bayhaqi moo ko solo na déedéet kenn ci raawi yi mooy ximra yi mooy ximyar yi muy abdallah ibn ka'b al ximyar yi moom moom la jaawale ximyar yi moom moom la jaawale ak ki nga xam ne mooy Umar ibn Abi Salama voilà yooyu yëpp c'est pour te pour vous dire affaire yooyu lay sa dëgër ne noonu ñeneen ñi nga xamante ne nii euh, dañu naan non dañ koo tere ci luñ doyal waaw mais loolu moom dañ koo tere am na xadiis bu imaam Ibn Maaja solo ci sunanam mu jaar ci Israaïl mu jële ci Zayd ibn Jubayr an Abi Yazid ad-Dinni mu jële ci maw Maymuna mawlaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bari saa saam nañ ko laaj ci jigéen boo xam ne dafa fóon soxnaam moo góor boo xam dafa soon soon fóon soxnaam fekk ñoom ñaar ñëpp dañoo woor mu ne ñoom ñaar ñëpp dog nañ waaw loolu euh, loolu laysa bi dëgër mu ne aftara jami'an <laughs> loolu laysa bi dëgër ndax euh, baax na ba ki nga xam ne Israa'il mooy ibnu Yunus mu siiw mi ñu fi doon gis euh, ibnu Abi Ishaq ponkal yoo yële al dëkkoon Kuufa euh, rahmatullah alayhi mu sauf que ki mu ko jëlee moom ci boppam mooy ki nga xamante ne nii muy Abu Yazid hmm? ad-Dinni euh, moom moom euh, al imaam ad-Daaraqutni rahimahullah dana laysa bi ma'ruf kooku kenn xamu ko <laughs> waaw te bu dee imaam ad-Daaraqutni moo ne kooku laysa bi ma'ruf moom jarul àggale quoi imaam Ibn Hazm ne kii majhul la waaw <laughs> kon nag loolu. Euh, ba pare imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi daal di ciy teg ne euh, kii bii nii laa yasbutu hada al hadith ah. <laughs> hadith bii dara la saxul waaw dara la saxul waaw te noonu la al imaam as-Suhayli dëkkoon fii ci l'Andalousie waxoon tamit na ko noonu al imaam al Bayhaqi imaam at-Tirmidhi moom nee man damaa laaj Muhammad muy imaam al Bukhari ci hadith bii ñu la wax nii mu ne munkar la uhaddithu bihi wa abu yazid la a'rifu ismahu wa huwa rajulun majhul <laughs> waaw te lii al borom umdatul qaari moo ko tudd mooy al al imaam eh, badruddin al ayni moo doon toxal lii mu ne imaamul at-tirmidhi nee na man damaa laaj imaam muhammad ibn ismail di al buxaari rahimahullah ci hadis bi mu ne ma lii hadis la boo xam ne bu ñu ñaawlu la mooy hadis la bu ñu xamul waaw man du ma ko nettali mukk ndax du hadis bu jaar te Abu Yazid mi nga xam ne moom lañ laa aarif xaw ma turam wa huwa nit la góor la goo xam ne kenn xamu ko kon lii lépp day leeral lii rek euh, euh, bu kenn ñëwee naan moo doo am na xadiis yu kii parce que yow bii wees waxoo ko <laughs> gis nga lii mu ngi noonu waaw am na tamit benn affaire mooy euh, bi ñi doon nettali naan imaam Maalik nee na <laughs> Euh, booy euh, Isa ibn Dinar moomu ne imaam Malik de nee nit ki bu jógalee mooy bu désiram yëngoo ana aba mooy bu jógalee ah du du du bi jóge mooy désir bi euh, nu mu tudd <coughs> bànneex bi day yëkkatiku mais nan lay feeñe mooy cëram yëkkatiku voilà kene bu cëram yëkkatikoo nit ki woor moo xam am daa aw lam aw aw bu meew xam mag yu génn na wala man yu génn moo ci xam bu dara génnul it il suffit moom moom moom cëram rek moom moom loolu dag na ko ba ba ba jaay day non non non Imaam waxul loolu waaye yaa ngi koy fàttaliku waaw parce que diñ ko waxoon mooy désir bànneex bu jóg noonu oh mooy mu mu mu bu noonu lay manifesté mu ne mukk gaa yi ne mukk te loolu mooy li dëgër Imaamu Maalik rahimahullah loolu moom waxul loolu voilà. nga nit ki yow boo bu sëccee boo boo amee boo yëgee bànneex noonu xam nga lool ah, xam ndax yaram wi deret gi day yëngu bu baax ah, manifesté woo ci sa cër muy fekk su waa ndaw waa góor gi daal di taxaw jóg mu ne loolu dog na loolu loolu moom <laughs> lay bi dëgër loolu mooy anaasa anaasa mooy bu taxawee voilà loolu na ne woon rek bu brévure bi taxawee waaye ni muy manifesté woo mooy cër bi daal di taxaw voilà euh, daal di bandewu loolu laysa bi dëgër loolu dëgërul euh, wallahu taala alam tey nag ñu war a jël xadiis bi <clears throat> nga xam ne moom lañ jàng léegi walillahi alhamdu wal euh, léegi xadiis bi muy xadiis mille deux cent seize mu ne waan hu mu ngi koy jële ci moom ba léegi muy kan sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mi nga xamante ne xadis bi ñu génnoon ci moom la ko al imaam jële woon anna rasulallahi sallallahu alayhi mu ne ndawal yàlla li de yal na boroom bi daal di julli ci moom te sëlmal hmm? qaala nee man anfaqa képp koo xamante ne dépassé nga xadiis bi am na luñ ci waxoon moo tax masala yi buñ ci ñëwee insha allah dina am loo xamante ne nag buñ ci taxawaat waaw parce que loolu lees gisoon la lees jaloon la gisoon nañ ko ba gisoon la lees gisoon la euh, <coughs> mu ne yonent bi alayhi salaam kon mu ne nee na man anfaqa képp koo xamante ne nii dépensé nga Allahu akbar déglu nañ déglu bu baax hadithun sharifun waaw képp koo xamante ne nii dépensé nga zawjayni ñaari paire hein ñaari paire képp ku dépensé ñaari paire euh, ñaari paire wan boroom xam-xam yi alayhim Euh, daal di euh, ciy wax ay wax ne mooy ñaar yoo xamante ni nii yu niroo lañu ci mbaax kom nga jël ni al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ne qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi Iyaad nee na al Harawi fii tafsiiri haaza al mu ne al imaam al Harawi wax na bi muy firi hadiis bi mu ne wa zawjaani qiila boo su waxee wama zawjaani qaala farasaan dañoo laaj ne waaw zawjaani mooy lan man anfaqa ku dépensé zawjaani ñaari teer waa luy zawjaani mu ne farasaani ñaari fas aw abdaani wala ñaari jaam aw ba'iraani wala ñaari gëléem mu ne wa qaala ibnu arafa mu ne al imaam ibnu arafa rahimahullah moom nee na kullu shay'in qurina bi saahibihi fa huwa zawj bépp mbir moo xam ne dañ koo lëkkaleeg euh, la muy àndal loolu peer la mu ne yuqaalu zawwajtu bayna al ibili ida qarantu ba'iran bi ba'ir dañu naan euh, euh, tafa boole naa euh, diggante diggante gëléem yi bu dee damaa tof taqale benn gëléem taqale koog beneen gëléem mu ne wa am nañu ne dirhamun wa diinaar mooy man anfaqa ku dépassé dirham ah dërëm ak diinaar benn ci pièce bu njëkk bi pièce ci xaalis la woon ci or aw wala boog dirhamun walla dërëm wa sawbu wala li nga xam ne mooy yére qaala mu ne wa zawju yaqaw ala al isnayni wa yaqaw ala al wahid mu ne zawju boo ko déggee muy peer yaar loolu comme sëy boo gisee sëy ñaar a koy def mu ne lool day rot di nekk li nga xam ne ci ñaar waaye it léeg-léeg benn kese ñu naan ko zawju mu ne waqiila nee nañ innama yaqaw ala al wahid idha kaana ma'ahu axar ñu ne non dina day nekk ci day rot ci kenn ki bu dee ne am na keneen voilà. ku ànd ak moom mu ne way xaw zawju aydan ala sinf mu ne zawju tamit day tekki li nga xam ne mooy melo comme ñu ne non non euh, kii pas pas melo mooy euh, paire euh, ñu ne sinf comme ñu ne asnaafu nangam waaw comme bu ñu naan asnaafu ribawiya mooy yi nga xamante ne nii éléments yi nga xamante ne riba ci lool kese la mën a éléments yi nga xam ne riba ci lool kese lay mën a am waaw sinfun ah. lii de ci sinfu euh, maqulaat yi la ci groupe yi nga xam ne mooy yi ñuy lekk la yee ci mashrubaat yi mu ne yu mel noonu ah mu ne waqiila ne nañ yahtamilu an yakuna hadha al mu ne nag day yenn ne hadith bi li muy wax mooy da cee jublu rek mbooleem yi rek min salaatayni aw siyaamu yawmayni ci ñaari julli wala boog woor ñaari <coughs> fan mu ne wal matlubu li ñu ci sàkku daal mooy tashfi'u sadaqatin bi ukhra mooy tóolal noonu non mooy euh, peeral def ñaar euh, boo saraxee ci beneen mu ne wat tanbihu ak tamit di bàyyilaw xel ala fadli sadaqa wan nafaqa fi taati wal istiksaari minha te tamit di yeete hadis bi ci li nga xamante ne gëneelu euh, sadaqa mooy saraxe wan nafaqa ak di dépenser fi taa ci loo xam ne ak topp yàlla la wal istiksaaru minha te di ci bari la kon mu ngi noonee <coughs> loolu imaam al xaafiz an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi daal di indi kon man anfaqa képp koo xam ne dépensé na <coughs> zawjayni ñaari paire fi sabilillahi ci yoonu yàlla léegi fi sabilillahi mooy lan ah xam nga imaam an-Nawawi mu ne qiila huwa ala al-umum fi jami' wujuhil xayr mu ne nee nañu boroom xam-xam yi am nañu ne loolu dafa joylu dafa joyu ci mbooleem wàllu yi nga xam ne wàllu yiw la yu jaam bi man di def yiw mu ne waqiila am na ñu ne maxsuusun bil jihaad huwa maxsuusun bil jihaad non lii dañ koo tënkee liñ ci mooy liñ ko jagleel lii mooy fii sabilillah jihaad la mu ne wal awwalu asah wa azhar bu njëkk bi nag ne non fii dëgg la fii sabilillah bu ko sariya waxee moom jooyal ko noonu li nga xam ne moom lay jublu lu bari mooy xel yi ni ñuy njëkk dem mooy jihaad waaye fii li mu ci jublu mooy mboolem wàllu yiw yi moo tax mu ne bu njëkk bi moo gën a moo gën a wér te moo gën a feeñ mu ne lii nag kan moo wax lii mu ne hada axiru kalaam al qaadi mu ne mooy mujj li nga xam ne moom la al imaam al qaadi Iyaad ibnu Muusaa al daldi wax lii mooy mujjanteelu lu mu wax ci wàllu yi hmm? kon waaw imam al Ibn Hajar dane ay fi sabilillah ay fi talabi thawabillah wa huwa a'ammu min al-jihad wa min al-ibadat mu ne ay lim ci jullu mooy fi talabi thawabillah mooy man anfaqa képp ku dépensé zawjay ni ñaari paire fi sabilillah mooy ci sàkku euh, yool ca yàlla loolu mu ne lii nag moo gën a joyu jihaad gi nga xam ne moom lañ xame fi sabilillah wa ghayra ak yu mel noonu ci wàllu jaamu yàlla bu boobaa luy xew bu dee nit ki dafa dépenser ñaari paire ci yoonu yàlla wala ci loo xam ne ngir am ngërëmu yàlla nuudiya dees na ko woo min abwaabil jannati waaw dees na ko woo ci buntu àjjanay kan moo koy woo lool ci taxriib bi lay gis ci yenn riwaayaat yoo xam ne dane ay malaaka ñooy nekk ci buntu bu nekk waaw waaw jëbut jëf ju yiw ju nekk am na malaaka boo xam ne moo nekk ci bunt ab buntu la ci àjjana boo xam ne malaaka moo fay taxaw waaw nga xam ne fa lay taxaw waaw moo tax foofu dane am na ci yenn riwaay yi Seydina Abu Hurayra dane li kulli yonent saa sam dane li kulli aamilin baabun min abwaabil janna yud'aa minhu bi dhaalika al-amal imaam Ahmad moo ko solo ak imaam Ibn Abi Shayba ci sanad boo xam ne imaam al-Haafiz Ibn Hajar nee na saxiix mu ne li kulli aamilin ñeel na aji jëf ju nekk baabun min abwaabil janna waaw loo tax boo fàttale ko xadi waxoon moo tax sànq manaan la buñ ñëwee ci kii bii duñu ci taxaw ci wàllu euh, masala yi mooy waa buntu àjjana yi ñaata lañ. loolu leer na samaniyatu abwaab la yonent ba saa leeral na ko waaw kii ngëneel ba ñuy gis ngëneelu njàpp yaa ngi koy fàttale ko ah abwaabil jannati ah, lañuy woo nit ki loolu leer na léegi leeraloon nañ foofu ne eh, que ne eh, waxoon nañ li nga xamante ne mooy eh, li jëmoon ci loolu waa bunti àjjana yi ah, Euh, ñaata lañu loolu taxawoon nañ ci foofule waaw euh, nga xamante ne nii euh, da woon mooy bi ñuy bi bi muy wax ci wàllu jàpp gëneelu jàpp nit ki bu bu ci gëneelu jàpp ah muy 1032 bi waa an amr Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yublighu Eh? aw fa yusbighu al-wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniya yadxulu min ayyiha shaa rawahu muslim imam muslim mu ne wa zaada at-tirmidhi allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin yaa ngi fàttali ko hadis boobu lañ ko gise woon ci lañ gise woon masala bu gudd bi nga xam ne mooy ana ana waa léegi buntu àjjana yi xam nañ ne kon xadiis bi ne nañu euh, kii la nu mu tudd huit juróom-ñett la te waaye gis nañ ne comme xadiis bi ñu la rappelé léegi imaam al-Hafiz na rawawu Ahmad yooyu te mbir mi euh, ci sarat bu wér mooy foofu dana jëfu jë ku jëf ku nekk lu baax lu nekk am na benn euh, buntu ca àjjana boo xam ne dees na ko fa am na ku fay taxaw di ko woo te lool leeral na ne ay mala am malaaka moo fay taxaw hmm? li kulli amilin baabu min abwaabil janna te nag jëfu yiw yi ëpp na euh, euh, juróom-ñetti mbir loolu waxoon nañ la juróom-ñett yi ñooy buntu yu mag yi principaux buntu yi léegi daa am ay ramification ci biir mooy yeneen yi jeex na façon jëfu yiw yi mën nga leen a tënk ci juróom-ñett yooyu léegi juróom-ñett buntu yooyu yan la la ca imaam al-Hafiz waxoon ak li ci suñu sëriñ radiyallahu anhu doon wax ak boroom xam yi loolu gisoon nañ ko Euh, walillahi alhamdu wal minna moo tax euh, yenn yi dafa leer yi mu tudd fii ci hadis bii sax moom lañ tuddoon ah te bi imaam al-Hafiz mu koy sara euh, hadis bi loolu lañ jëloon ne moom lii la wax wax lii voilà buntu yaa ngi nii mu jàpp ne après il faut comme que tudd nañ yi léegi am na loo xamante ne nii hmm, du deñ ne moom foog mu am waaw arkaan arkaanul kii l'islam yi xaj kon foog mu ñëw am na buntu bila shakk ci loo xam ne mu sàkk sikki sàkk voilà léegi euh, loolu moom daa jàpp ne comme que arkaan yi lool foofu la teg bila shakk yi voilà waaye loolu gisoon nañ ko walilah alhamdulilah mën na dellul hadis boo bële nga xam ne muy 1032 ñu gisoon ko ci chapitre 185 baabu fadlil wudu euh, walilah alhamdu wal minna kon euh, <coughs> mu ne kon nag faman kaana min euh, euh, nuudiya kon fi sabilillah dañuy woo waaji ci euh, non man anfaqa zawjayni fi sabilillah nuudiya min abwaabil janna des na ko ci buntu àjjana ya abdallah ay malaaka koy woo nag waaw kon liñ la ko waxe léegi ay malaaka ñoo koy woo dinañ ci gis léegi ci après ay ay ay kii riwaay yu imaamul Buxaari ni mu ñëwee ñooyu malaaka yi ni ñuy woowe ne ko yaa abdallah e yow jaamub yàlla bi hada xayr yaa abdallah rek tekkul waaji abdallah la tudd <laughs> waaw mooy abdallah arab yi ak yooyu ku ñu xamul abdallah lañ lay wax waaw xam nga wolof naan la koo xamul ne ko Ablaye Ndiaye <laughs> waaw ñoom Ablaye Ndiaye bi dañ naan non gis naa benn Ablaye Ndiaye voilà waaw ab abdallah gi moom c'est bon Ndiaye gi nag xam naa dañ naan Sénégal Ndiaye <laughs> waaye abdallah loolu mooy jaamu yàlla te ñépp dëgg la que ne jaamu yàlla lañ léegi nangu nañ ko bañ nañ ko mooyam rawatina ñi nga xam ne lu yiw lañ def jaamu seen borom nangu nekk jaam ba ni nga xam ne noonu la ñuy jëfe-jëf yi nangu koo jëfal seen boroom mu yiw ba ñëw allaaxira bas malaaka kay di leen ko reconnaître loolu kooku kay mooy abdallah mooy te loolu euh, dëgg la ci képp kuy jaamu yàlla nga ne ko boo ko xamul nga ne ko abdallah waaw moo tax même génte neen saa sam doon Euh, da ngay gis ci biir gént abdallah <laughs> waaw mooy géntu ak géntu saxaaba yi dañuy gis nodd waaw waaye abdallah dooma jaay si kii bii nii mu ne ko loo koy doy mën nañoo bëgg nodd mu ne ndax duma la jàngal lu gën loolu abdallah ibn zayd na abdi rabbi ah tekkiwul ne waa ji daa xamoon ne abdallah moom ci boppam moo ne damaa gis waa ji yor lool ma ne ko yaa abdallah yow jaamu yàlla bi mooy ñu ñu xamul loolu lañ ko doon wax <laughs> kon nag mu ne ko yaa abdallah des na ko woo waajoojee ki jëf ah ku dépensé ñaari peer ci yo ngir am ci yoonu yàlla ngir am li nga xamante ne mooy ngërëmu yàlla des na ko woo ci buntu ci benn ci buntu àjjana yi waaw min abwaabi aljanna waaw ne ko nag ah, yaa abdallah yow du am bi al xayr lii de yiw la waaw imaam al hafiz imaam al xaafizu Nawawi rahimahullah moom euh, dane euh, euh, hada xayr bi lii la ma qiila nee nañ maanaahu laka huna xayrun wa sawaabun wa ghibta ah ne ko dañ ne ah yow de am nga fii yiiw ak yool ak loo xamante ne bu la ko yàlla fayee nit ñi dañ la koy dañ la koy ñeewe eh, mu ne wa qiila waaye wax nañ maanaahu am nañu ne maanaawam hada al baab fii ma eh, mu ne ah buntu bii de ci li nga xam ne loolu lañ fas moom lañ jàpp wa mise en apposition gën ci yow ci beneen min abanal abwaab li kasrati sawaabihi wa naimi ndax bariwaay bi nga xam ne moom la ak euh, yoolam ak xéewal yi fi nekk nekk fii fa taal kon nag dugg ñëwal fadxul minhu nga dugge fii wala budda min taqdiri ma dakarnahu anna kullu munaadin ya'taqidu dhalika al-baab afdal min ghayri mu ne manula deñ nattal lii ñu wax kene képp koo xam ne dañ koo woo day fas jàpp ne euh, euh, bunt biñ ko woo moo gën beneen ah sauf que imam al-Hafiz Ibn Hajar nag rahimahullah moom leneen la wax dane affaire bi lu bii wa gën hada xayr xayru boobu bi maana fadil la bi maana afdal wa in kaana al-lafz qad yuhimu dhalik voilà moom euh, bon li <laughs> mooy boobu bu ko imam an wax qiila ba pare te moom la dëgëral naan manu la ñàkk Euh, lii ñu ko nattalee moom daa jàpp na du loolu mu ne euh, euh, hada xayru du axyar waaw mooy bi gën du af siixatu tafdil mooy tekkiwul ne bii moo gën déedéet mooy yaa abdallah yow jaamu bi hada xayru lii de yiiw la voilà mooy faadilun bi maanaa faadil ngëneel la gi waaw laa bi maanaa afdal tekkiwul ne moo gën ah. mu ne wa in kaana lafz même bu dee na afdal kaddu googale man naa pousser man na euh, euh, ju euh, kii nit ki que loole loolee xat yuhimu man mën na nekk ne nit ki di insinuer lool nit ki jàpp ne amaana loolu la voilà mu ne kon fa faidatuhu ziyadatu targhib mu ne kon li nga xamante ne mooy njariñu lii mooy day yokku xemmem loo as-sami' kii dégg fii talabil dukhuli ci dégg ci sàkku dugg min zalikal baab ci buntu boy bale eh? kon mu ngi noonee waaw waa ajjana ñoo koy woo moo ci riwaaye boobu ñu laloon wa wax sayna Abu Hurayra ne da'ahu xazanatu aljanna kullu baab waaw naan ko full <laughs> full halumma <laughs> waaw <laughs> waaw voilà kon naan ko liw ñëwal waaw <laughs> folaan ñëwal waaw <laughs> wala fulla bu dee ne tarxiib <laughs> waaw ñëwal léegi kon mooy loolu moom la al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah kon nañ naan ko ya Abdallah hada xayr lii de yiw la buntu bi ñëwal fa man kaan képp nag koo xam ne bu ëllëgee min ahli salaati ci waa julli la bokkoon du'a min baabi dinañ ko woo ci buntu ba nga xam ne mooy buntu julli waaw wa hmm? képp nag koo xamante ne nii moom daa bokk Abdullah kon benn buntu ngoog julli wa man kaana min ahlil jihaadi képp koo xamante ne nii mooy ci waa jihaad la bokk ah moom ci jihaadkat yi don ya dees na ko min baabil jihaad ci buntub jihaad wa man kaana képp koo xam ne nag daa bokk min ahli siyaami ci waa koor don ya dees na ko min baabil rayyaan ci buntu koor moom rayyaan la tudd buntu boobee wa man kaana képp koo xam na nekk nga min ahli sadaqati ci way saraxe way zakaat ak way joxe te yàlla tax don ya dees na ko min baabi sadaqa ci buntu sadaqa ñeent yi moo leer ci hadis bi qaala mu ne Abu Bakr Seydina Abu Bakr taala anhu ne bi abi anta ay waay jënd naa la anta yow rasulullah eh, wa ummi jënd la sama baay sama nday ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu maa ala man du'iya min tilka al min darwa hmm, maa ala nekkul ci kaw man ka nga xam ne du'a ya wooseef ne ko min tilka al ci buntu yi min darura c'est pas eh, mooy obligé ka nga nit ki ñu woo ci buntu yi yépp mooy ku ñu woo ci benn rek loolu rek gëneel bu rëy la c'est pas obligé nit ku nekk ñu woo ko ci buntu mu nekk waaye nag damay laaj fa hal yudaa ahadun min tilka al abwaabi kulliha waaye rek lay saa salaam eh, eh, même bu dee lii ma laytaal sama wax ji waaye est-ce que am na eh, kenn rek koo xamante ne nii dinañ ko woo ci buntu yooyu yépp buntu yiw yi nga wax yépp yu àjjana yi man nañ ci woo beneen bi boo xam ne ci buntu yëpp lañ koy woo qaala naam yeneen saa sam ko aha ah, wa arjuuta am naa yaakaar lool an takuna minhum yow mi nga bokk ci ñoom <laughs> waaw muttafaqun alayhi mu ne hadis bi al imaamu al muslim abul xusayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ko solo. ñu ne la noonu ñoom rek wéetoowuñ ci al imaamu Malik ibn Anas indi na ko rahimahullah kitaabul jihaad baabu maa jaa fil xayl wal musaabaqa baynaha wan na ko foofe imaamu Ahmad ibn Muhammad daal na ko indi ci ñetti bërëb ci sa musnad bi eh, bu musnadu Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu na ko noon al imaamu at-Tirmidhi indi na ko al imaam an-Nasaa'i ak Euh, ñoom ñoo ñoo ko solo imaam Abu Dawud ak Ibn Maaja ñoom daal du wuñ koy solo al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci bërëb yu bari la ko indi moom al imaam al haafizul Buxaari indi na ko ci ñeenti bërëb léegi ñu jël benn euh, kitaabu fadaa'il ashaabi nabi baabun mu ne haddasanaa Abul Yamaan mu ne nettali nañu sunu sëriñ Abul Yamaan al Hakam ibn Naafi' al Bahraani alximsiyu abul yamani gane addina la 138 génn addina la 221 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'ayb mu nekk ñu nettali mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashiyu al-Umawiyu mawlaahu Abu Bishr alximsiyu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 ibn Awf ibn Abd Awf ibn Abd al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab gis ngay mbokk la ñoo Zuhri ñoom kii di doomu Seydina wa mawlana Abdurrahman ibn Awf min al-ashara al-mubashirin radiyallahu anhum moom gane àddina ci a Seydina euh, euh, Ousmane l'an 32 génn àddina am nañu ne 95 am ñu ne non 105 Euh, waaye loolu dafag naa def def la la voilà quatre-vingt-quinze mooy li gën a dëgër insha allahu taala moom muy frère ki nga xam ne mooy kan Abu Salama radiyallahu taala anil jami' anna Aba Hurayrata kana sayyidina Abu Hurayra al-hafiz ad-Dawsi al-Yamani rahimahullahu taala génn àddina li gën a dëgër la cinquante-neuf annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam man anfaqa zawjayn min shay'in min al-ashya' gis nga fii dane min shay'in ci mbir min al ashiya'i fi sabilillah bu mu man di doon rek lu mu man di dépenser rek xam nga mooy wala place de zawjayni mooy ci mo ci farlu alal yi rek voilà mooy boo tax sinfu am ñu ne sinfu la rek voilà mooy ci xeetu voilà xeetu alal yi rek waaw te lii mooy gën a leeral ndax al al hadith yufassiru al hadith riwaayaat yu wuute yi kàddu yi ñëwee na nga xam ne ah kon lee zawjayni du rek foog mu nekk ñaari paire mooy ci xaaj yi rek waaw ci xeetu alal yi waaw fi sabilillahi eh, ci yoonu yàlla du'iya min abwabin yaani aljanna ya abdallah hada xayr faman kana min ahli sola du'iya min babi sola wa man kana min ahli aljihad du'iya min babi aljihad wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqa wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam wa babi rayyan mooy boobu nag waaw fa qala abu bakr ma ala hada alladhi yud'a min tilka alabwab min darura wa qaala hal yud'aa minhaa kullihaa ahadun yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala na'am wa arjuu an takuuna minhum yaa Abaa Bakr <laughs> voilà noonu la ñëwee foofu hmm? euh, moom euh, euh, al imaam al Buxaari léegi nañ jël bi nga doon malaaka yi ñooy wax kitaabul jihaad wa siyar baabu fadli nafaqa fi sabiilillah al imaamul Buxaari rahimahullah foofu da ne ah, haddathani Sa'd ibn Hafs mu ne nettal na man dong Sa'd ibn Hafs di Sa'd ibn Hafs at-Talhi mawlahum Abu Muhammad al-Kufi yu génn àddina deux cent quinze rahmatullahi alayhi bokk nag ci ñi a màgg ñi gën a eh, eh, eh, Imaamul Bukhari <laughs> teelal génn na àddina rahimahullahu ta'ala qala mu ne hadathana Shayban mu ne nettal nañu am euh, Shayban ibn Abdirrahman at-Taymi at-Tamimi mawlahum euh, an-Nahawi euh, boroom xam-xamu nahw bu mag la woon al-Kufi wa al-Mu'addib génn àddina la cent soixante-quatre rahmatullah alayhi an Yahya mu jële ci Yahya di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn Mutawakkil Abu Nasr ibn Abu Kathir ñi na Abu Ayyub génn àddina la cent vingt-neuf rahmatullah alayhi an Abi Salama yii mu jële ko nag ci frère kële xam nga kee Humayd la woon moom lañ la doon naan la Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf mooy frère Abu Salama bi nag ci frère bi la ko jële Abu Salama Abu Salama rahmatullahi alayhi moom nag moo magoon euh, Humayd voilà waxoon nañ la nag bokku njaay loolu wax taxawoon nañ ci rahmatullahi alayhi moom Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith az-Zuhri al-Madaniyu génn àddina la 93 am na wuute bu ci am rahmatullahi alayhi annahu sami'a Aba Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man anfaqa zawjayni fi sabilillahi da'aw khazanatul jannati kullu khazanati babin ay ful halum <laughs> voilà ful nooy yaa fulaan waaw lañ tarxiim bu dee ful la bu dee tarxiim wala ful waaw halumma ñëwal qaala Abu Bakr ya rasulallah dhaka alladhi la tawa alayhi waaw waaw koo xam ne amul ak ak ak ak ak ak daya amul ak lu mu ñàkk amul ñàkk ndeysaan koo kii ah, nga xam ne dañ koy woofu ne fa xaala est-ce que am na ko am ne moom moom moom wuu kooku moom amul dara loo xam ne moom la lu lu sànk ci ay mbiram wala lu ak tertaaga ba ñu woo ko ci buntu yi waaw loolu yeneen saa salaam kooku am na mu ne qaala inni la arju an takuna fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam inni man la arju an takuna minhum man am naa yaakaar ne yow ni nga bokk euh, ci ñoom gis nga kon fii noonu la ñëwee kon buntu bu nekk malaaka yi kon ñooy woote léegi gantaal imaamu muslimu abul husayni rahimahullahu ta'ala